ñu ngi woon ba léegi ci axkaamu nikaax wala axkaamu ziwaaj ji muy àtte yi jëm ci mariage ci lislaam eh, ginnaaw bi ñu gis ponk yi gisoon nañu charte yi moom lañu jeexal bi weesu jeexal ñetteelu charte yi muy can gi as-sadaqu wala al al ajru ainsi suite tur yi ñu waxoon eh, ci jotaay bii weesu waxoon nañu bi ñuy jeexal que ne tey insha allah dañuy gis euh, yeneen façon chart muy condition yoo xam ne yu wuteeg yi ñu gis la ndax yu ñu gis yooyu ñooy condition sine qua non pour mariage nekk lu valide ci l'islam bu ci benn fellee rek mooy ne mariage boobu validul l'islam reconnaître ko comme mariage te tamit mooy ne du bu yàlla gërëm te loolu borom bi du ko nangu comme mu nekk mariage léegi Euh, mu amee yeneen façon condition ay charte yoo xam ne ñaar ñiy bëggante ñoom dañ koy tegantis dañu koy teg léeg-léeg kenn ci teg ko keneen ci wala ñoom ñaar ñépp ñu dëppoo ci charte yooyu nag lañuy gis incha allah charte yooyu euh, dañu nekk ay charte yoo xam ne dañoo wuute ay condition la yoo xam ne dañoo wuute comme ni nga xam ne noonu la imaam alxataabi raxmatullaahi alayhi daal di wax mu ne ashuruutu fi nikaaxi muxtalifa mu ne condition yi nga xamante ne charte yi nga xam ne moom lañuy teg ci euh, mariage yi dañoo wuute mooy condition la yu wuute am na ci mu ne fa minha mooy façon yi la lay façon condition yi léegi nag euh, dinañ citer mu wax après ñu gën a dugg ci yaatal bi incha allah ci yooyu ak lan moo ci gën a dëgër mu ne fa minha bokk na ci condition yooyu maa yajibul wafaa bihi ittifaqan mu ne bokk na ci condition yooyu yoo xamante ne ni il est obligé moom condition yooyu bu dee dañ koo teg seen diggante ñoom ñaar wala kenn ki teg ko kenn ki mu nangu de toute façon condition yooyu boroom xam-xam yi dëppoo nañ ni obligatoirement ki nangu day doxal lool léegi mu ne wa huwa ma amara allahu bihi min imsaakin bi ma'ruf aw tasrixin bi ihsan mu ne te loolu bii nii nga xam ne c'est obligatoire charte boobu moom ginnaaw bi ñoom kenn ci tegal ko comme ndaw si wax ko jëkkër ji ne ko man nag balan ma takk mooy ne condition nga yor ma yor bu rafet ak tamit bu demee ba mënatu nekk mu bàyyi ko ci bàyyi gu rafet mu tegal ko loolu condition loolu moom c'est obligatoire ndax nag loolu yàllaa ko digle loolu mooy première façon euh, charte yi mu nekk wa minha bokk na ci ba léegi maa laa yuufaa bihi ittifaaqan mu ne li mu amee charte bu njëkk bi nga xam ne yu façon yu mel noonu moom dañ leen di appliquer par force ci la amee tamit yeneen façon charte yi moom kenn du leen dañ kenn du leen appliquer ki ñu ko teg du ko appliquer te loolu boroom xam-xam yépp ci dëppoo euh, comme lan ka su'aali talaaqi uxtiha comme mu ne ndaw si moom ñaareel la war a doon léegi mu ne waa yi ñëw di ko takk si man nag bala moom nga maa takk sa aawo bi il faut nga fase ko kooku moom danga koy fase waa ji ne ko waaw léegi waaye mu ne ko mais non naa la takk ba pare après dinaa ko fase après mu takk ko mais kon ndaw si naan ko yow eh, léegi yow ne ko nag xam nga li ñu waxoon mu ne la mu nga yaane woon sa aawa bi buñ mu mayee ba pare bi mu ko fase loolu noonu boroom xam-xam yépp d'accord nañ ne koo dara la ko dul appliquer te nañ ko mooy ne ndaw si moom may nañ ko manu lan mooy ne condition boobu kenn du ko waa du ko appliquer fenn ndax la mais condition la boo xam ne buur yàlla da koo tere yonent bi alayhi salaatu koo tere comme nim ñëwee ci saxiixu imaamul Buxaari rahmatullah alayhi mu ne laa yaxillu limra'atin tasalu talaaqa uxtihaa li tastafriga safhata sahfatahaa fa innamaa lahaa maa quddira lahaa mu ne moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam daganul te daganul day war ne loolu dafa xaraama def limraatin ci benn jigéen daganul ci moom muy laaj talaaqa uxtihaa uxtihaa fii nekkul sœur waxoon nañ la te ni loolu mën na nekk mooy ne sëram fii mooy sëram ci diine bal imaam an-Nawawi sax rahmatullah alayhi dane lool sax du rek ay entre jullit ah que ne jigéen gi jullit la même bu dee kitaabiya la bu waa ji takk waa ji amul droit ko ndaw si amul droit ko man dama lay chartal boo ma takkee nag te deuxième jour ba na nga fase sa sa sa aaw bi loolu noonu c'est la même chose uxtiha ndax loolu xaraja maxrajal ghalib mooy ne mafhumul ghalib la mooy ne mafhum bi kenn du ko appliquer ndax lan mooy xaraja maxrajal ghalib wax ji uxtiha comme que ñu ëpp ku ñu góor jullit ñuy takk ay jigéenu jullit lañu looloo tax mu ne uxtiha mais tekkiwul ne bu doon juif la boo xam ne moom la takkoon waa ji conditionné ko loolu ndaw si conditionné ko lool que da koy fas non loolu boroom xam-xam ne dëppoo nañu ne loolu daar la ko lu def voilà deuxième jour bi jot na ak a yaa ma ko waxoon. maa ji danaan duma fase fenn te dara fekk ko ci kenn du ne ah sawaay nag wax waxeet waxul waxeet ndax lan yonent bi alayhi salaatu wasallam moo ne ko condition yi condition bépp condition boo xam ne dafa wute téere bi yàlla bi li yàlla àtte ak yonentam sallallahu alayhi wasallam àtte boobu condition boobu c'est nul et non avenu kenn du ko appliquer baatil la walaw balagha mi'ata charte même bu dee mat na cent charte condition yuñ teg ñu wutee téere bi li yàlla digle ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu dañ koy sànni fële loolu moo tax loolu kenn du ko appliquer moo tax yonent bi alayhi salaam ne laa tahillu limra'atin daganul ci benn jigéen muy laaj divorce ki nga xam ne moo ko njëkk ci góor ko waa ji mu ko war a takk mooy soxnaay waa ji laata mu koy takk ndax lan bëgg comme si la newoon ndabu ndabu ndabu ndabu wërsëgu ndaw soosu li ko boroom këram di defal ak yooyu yépp moom mu daal di occuper place am koy këpp ci wetam mooy daal di koy dëngal mu féetewu booram moom mu sànni ko mu ne fa inna lahaa na xam ne ndaw soosu de conditionnelo maa quddira lahaa li buur yàlla dogal pour moom képp dong kese lay am kon loolu mooy condition deuxième façon condition bii moom kenn du ko appliquer mu ne ba léegi imaam al-Xattaabi wa minha bokk na ci maxtulifa fiihi am na nag beneen façon bi muy troisième façon condition yi nag woowu nag boroom xam-xam yi dañ cee wuti euh, léegi loolu noonu ci gàttal lool la imaam al wax léegi nag ñu ñëw nag ci xóotal bi muy première façon bi mooy charte la boo xam ne dañ koy teg ñaar ñi war a sëy les futurs époux dañ koo teg mais charte la boo xam ne dafa dëppook li tax mariage ci lislaam jóg ak li charia namm ci ci ci ci mariage mooy ne condition bi lool lool ci foofu la jëm comme ndaw si ne comme li imaam alxataabi wax léegi danga may yor boo ma takkee danga may yor yor bu rafet xam nga loolu euh, lislaam wax wa alxuraan wa ashiruhunna bil ma'ruf dëkkalee nag ñoom bil ma'ruf ci njekk ndaw si ne man nag loolu condition laa ko def ba pare wala mu ne ko man nag boo ma takkee mooy il faut yaa may dëkkal yaay dépensé ci man yaa may solo loolu xam nga loolu loolu loolu la charia wax moom mu def ko condition ne ko mu ne ko nag ah man nag gis naa ne dangaa amub aawa wala dangaa am ñaari soxna dama man nag boo ma takkee damaa bëgg nga yemale ñu ñun ñépp amul kenn koy favoriser waa ji ne waaw xam nga yooyu noonu <laughs> loolu moom la l'islam digle moom la yonent bi alayhi salaatu wa salaam digle waa ji ne waaw wala mun waa ji loolu mooy côté waaj ndaw si léegi nag côté waa ji waa ji ne ko man nag euh, dama lay conditionné condition yii laa lay tegal mooy ne doo génn ci kër gi foog amoo ci sama ndigal xam nga loolu moom moom la lislaam digle ndaw si ne waaw mu ne ko tamit amoo droit bu ma la soxlaa nga bañ xam nga loolu tamit la lislaam digle ndaw si ne waaw mooy ne façon condition yii nii boroom xam-xam ni rahmatullah dëppoo nañu moom la imaam alxattaab yi wax ne bi ci njëkk mooy yoo xamante ni ni yajibu maa yajibul wafaa'u bihi ittifaaqan yu mel nii moom mooy ne par force moo xam conditionné woon ngeen ko defoon nañ ko condition kenn ci ñoom wala defu ko ñoo ci yem ndax looloo tax loolu mooy yi nga xam ne ñooy ànd ak bu du wàcc kenn ci ñoom ñaar envers keneen loolu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ñoo dëppoo ne loolu moom waa ji da koy appliquer ndaw si it day appliquer yi ko waa ji defal loolu nag tekkiwul ne kon ku ko deful rek mooy ne kon yi doo ko respecté déggoo li ma la wax que ça soit ngeen conditionné ko wala ngeen ñàkk koo conditionné yii nii da nga koy appliquer te loolu insha allah dinañ ñëw après euh, ci biir dinañ gis àq yi nga xam ne moom la ñaar ñiy sëy ku nekk amal ki ci des al xuquuqu bayna zawjayn muy àq yi nga xam ne képp jabar ji moom la amal jëkkër jëkkër ji moom la amal jabar ji insha allah léegi buñ xamee loolu kon façon charte bu njëkk baa ngoog muy charte boo xam ne dafa ñëw dëppook li tax sharia li sharia nam ba sax ci mariage ak li mu digle ne ku marié nangi ngeen di def te loolu amul tànn par force la ngeen def ñoom ñaar kenn ki ñoom defal keneen ci condition yooyu wala keneen ñoom ñaar ñun ñu defal def ku nekk defal sa moroom lew yooyu par force nit ki da koy appliquer léegi deux deuxième façon yi mooy yoo xamante ne il est jamais yoo xam ne sont diamétralement opposées ak li tax euh, l'islam bi wax mariage ba pare yii l'islam àtte ne lii moo war a dox ci ñaar ñuy sëy ñoom ñu ñëw conditionné na loolu am ndaw si conditionné waa ne ko man condition bii laa la tegal chartal naa la que ni Euh, man nag boo ma takkee mooy du ñu masa du laalante du ñu bokk sax néeg voilà ñooy bokk kër gi mais man nag may utal sama néeg boo xamante ne man rek dafay ne yow nga nekk ci beneen néeg par exemple condition boobu bu ko ndaw si tegee waaj bu ko neexee na ne waaw gis nga buñ leen mayee dara mooy da ko dul appliquer ndax kullu laysa fi kitaabillah fa huwa baatilun walaw balagha mi'ata shar loolu xadiis muttafaqun alayhi la yonent mi alayhi salaatu ko ci xaadisatu sayyidatu Barira radiyallahu anha bi say bi koy yaay Aïsha doon libéré bëggoon koo jënd daal di koy daal di koy jënd libéré ko da doon ndax dafa defoon mukaataba ak ñi ko moomoon mooy day am loo xam ne somme boo xam ne moom lañ koy laaj mu koy joxe bu matee mu libre mu ñëw wax ko yaa Aïsha radiyallahu anha moom mu ne man na koo loolu man na koo def mais nag euh, bi mu demee wax ko ñi ko moom ndaw si dem wax ko ñi ko moom ngir ne leen ah yaay Aïsha kat nee na moom man naa loolu man na koo def ñoom nag ñu ne mais dañuy conditionné que ne walaa gi mooy kilifteef gi ak nga xam ne yi muy àndal yépp yi ci nekk yépp ci ndaw si ñun ñoo koy moom yonent mi alayhi salaatu salaam ba mu ba mu ko yëgee da ne ko de nangu leen seen charte boobu ñu wax ba pare mu dem xutba ci euh, ci dajale jullit ñi wax ci minbar bi ne lan moo tax maa baalu aqwaamin lan moo tax ay nit yashtarituuna ñuy daal di teg ay condition di teg ay condition yiiw ak yiiw ak lii ne kullu shartin bépp condition boo xam ne laysa fi kitaabillahi fa huwa baatilun huwa baatilun walaw balagha mi'ata shahr ne bépp lan moo tax ay nit nekk ci dëkk bi ci jullit ñi di teg ay conditions yoo xamante ne nii lii ak na ngeen yëg ne bépp charte boo xam ne dafa dafa opposé ak li nekk ci téere yàlla bi téere yàlla bi wax naa la yonent bi alayhi salaatu salaam li muy wax wahyu la in huwa illaa wahyun yuuhaa ak xadiis li yonent bi alayhi salaatu salaam jàngal mu nekk ca sharia bi képp koo xam ne dangaa kon teg ay conditions yu wuteeg loolu fa huwa baatilun c'est nul et non avenu neen la c'est annulé walaw balaxa même bu doon ne waxuma la benn même bu dee sans charte nga teg sans charte yooyu yëpp dañ koy màbbal lan moo tax lan moo tax ñu ne waa ji na nangu mooy li yeneen timaale saab saab ne leen nangul jëndal ak ñoom seen charte bu bon biñ teg jëndal noonu mais boo ko jëndee charte yëpp loolu day wadd moo tax mu dem def xutba ci loolu moo tax it bii ndaw si waa ji léegi yow conditionnel naa la tegal naa la boo xam ne euh, boo ma takkee du ñu bokk fu ñuy fanaan du ñu laalante dooma la walla mu ne ko man nag je une femme libre nga xam ne la liberté de la femme moom ci laa yëngu gisoo sax 8 mars bi wàcc mbii weesu nii nga xam ne bon tey la 10 xaw ma ma tey le 11 mars gis nga barki démb rek ci mars bi sawaay ci 8 mars bi journée internationale de la femme waxi caaxaan yooyu 365 jours benn journée rek lañ leen ci jox ñu léegi mu ne ko gis nga ni ma ci yëngoo ak sama sama atelier yi nga xam ne yépp man lañ ko jox ñoom fànn man nag je suis une féministe je quelqu'un de libre léegi nag euh, damay lay conditionner comme que nag bëgg bëgg maa takk nag man nag boo ma takkee na nga xam ne condition bi mooy ci kaw yow duma la topp mooy ne man sama bopp man sama sama bopp laay demal man doo toog dara naan ma defal lii defal lii du yooyu yow du yoo may wax dara man maay xool lu ma neex laay def du ma la topp ci dara par exemple charte boobu noonu charte boobu noonu c'est nul et non avenu na waa ji ne waaw bu ko takkee te loolu manu ci loolu xam nga mooy lan mooy bu ko takkee manu la dem benn ci benn tribunal devant tribunal islamique taxaw fa naan man léegi euh, juge monsieur juge man euh, musaa Ndiaye mii kat man Soukaina Mbaye mii bi may takk lu leer laa ko wax je suis une féministe euh, euh, jusqu'à la gorge waaye man may féministe bu mag waxoon naa ko nag man boo ma takkee yi mooy duma la topp lu ma neex laay def man daal may doxal sa léegi mu ne waaw ma gis ne loolu après bi ma takkee mu ne loolu du ko nangu kon nag dama ko conditionné woon juge bi danaan ko hé sa charte boobu est nulle et non avenue te loolu tasul sa sëy demal nga sëyi par force demal loolu lay teg par exemple façon charte loolu noonu wala mu ne ko man nag dama lay tegal condition heure bu ma neexee génn kër gi man daal pour nga takk ma mooy ne heure bu ma la heure bu ma neexee laay génn bu ma neexee minuit jot ma génn solo ba ba ba rafet dem sama yoon bu ma neexee sept heures du matin ma dem sama yoon yow daal ban heure laay génn sa yoon lu ci ne condition boobu noonu dafa contraire te loolu diñ koy xam ne dinañ gën a ñëw buñ ci àq ñaari ñuy sëy yooyu yépp yii nii diñ ko gën gis par exemple loolu noonu waa bu ko nangoo bu demee ba ci biir dara la dul tas sëy bi loolu tasul sëy mooy condition boobu dañ ay rejeté à la poubelle mu ne ndaw si ne waa ji man nag boo ma takkee sañ aawo beeg sa ñaareel bi nga jot a am man xale bu ndaw laa voilà waxi caaxaan yooyu ñuy wax rek ñenn ñuy wax dangay gis waaw xaw ma ku kii sax sama bakkan yi weene ndo sew soow génn nag waxi caaxaan yooyu après mu ne <laughs> man je une jeune fille voilà de dix-huit ans tant à sa aaw bii nga xam ne quarante ans la am ak sa ñaareel bi trente-huit ans man duma seen moroom on ne boxe pas sur le même sur le même ring voilà léegi nag boo ma takkee man maay xool ci jouru semaine bi jour yu ma neex laay tànn li des ñoom ñu daal jàpp ci maccaat mi voilà man maay xool jour yi ma neex ma tànn leen même bu dee quatre jours la ci semaine bi laay jël moom laay jël léegi ñoom li des ñu xool man lañ koy lijjantee kooku moom naat diskat lay niru moom yée kooku sax moom ku kooku moom kuñ ko wax moom beeboo loo lu lu la taar bi nax nax nax nax fexeel xeex ak sa xol rek ba ba ba ba sëy boobu ndax boo ci duggee wallahi tu vas mordre la poussière ci jamono joo xam ne yow rekk yaay rëccu kon par exemple mu wax loolu que ne man nag amul ay ay loo de ay ay bi ça dépend bu ma jëlee sama jour ba pare ba mu neex ma jour yi man neex après yi des ñoom la ko bu nangoo lool dara gis nga bu sëy si par force même xam sëy si naam sëy siwul par force dañuy équitablement lay ay ay loom bu ne ah <laughs> xanaa déggoo li ma la waxoon mu ne ko dégg naa ko waaye loolu dafa wuteeg li yàlla digle dafa wuute équita équité bi yàlla woote bi nga xam ne moom la ñu kon nag dara laa ci dul def kooku ndaw soosu bu demee devant le juge ne lii laa waxoon juge bi daan ko dellul sa kër nga dem sëy loolu tasul sa kër te ba nga jóge fa rek naan da ngay da ngay wala loolu voilà mu ne xam nga mooy li ñu waxoon keroog ci condition yi nga xam ne man la ñàkk ci sëy bi ñu takk bu ñuy takk sëy bi comme mu ne euh, kii bi nu mu tudd euh, non dot bi moom xam nga loolu waxoon nañ ko moo xam ndaw see ko wala waa ñoom ñaar ñu d'accord ne léegi non dañuy bàyyi dot bi mu daanu quoi loolu noonu daa manula ne ndax lan wa aatu nisaa saduqaatihinna neex la suñu boroom moo ne jox leen jigéen ñi seen seen can yi loolu par force la suñu boroom ne par force la ngeen ne yéen a koy waddal yéen kay lenn la comme liñ waxoon jël leen joxe leen dot après bu manee jël mbir mi voilà moo ko moom léegi mu maye ko bu ko neexee mu def léegi nag euh, façon yii mooy façon façon charte yi nga xam ne bu ci nekk dafa contradictoire ak li tax mariage li l'islam di woowe mariage ak li nga xam ne moom la yàlla digle yii bii nii façon bii euh, boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dëppoo nañ ne euh, lii nii charte yi daraa ci wéru dara kenn du ko appliquer voilà wax naa la dalil bi de maa baalu rijaalin wala aqwaamin yashtarituuna shuruutan laysat fi kitaabillah kullu shartin wala maa kaana min shartin laysa fi kitaabillah fa huwa baatilun wa in kaana ci beneen wa in balagha mi'ata shart ndax lan qadaa'u llahi ahaq wa shartu llahi awthaq ndax lan moo ndax condition yooyu nul sont nuls non avenu ndax dogalub yàlla li yàlla ni lii la ak condition yi yàlla teg mais yooyu gën a dëggu dinañ jël li yàlla ne dexal leen li ñu dindi ko fi ndax la femme diw moom mu ngi faire la tête naan lii li mooy condition wala monsieur diw moom mu ngi jaay ay monsieur le guerrier di conditionner femme bi yoo xamante ni nii man da mu ngi mel yooyu yëpp nag c'est pareil mooy bu ko waaju ne woon man nag dama lay takk waaye bon da xam ne bu ma la takkee bul yaakaar ci man ñu bokk la la non. man xam nga taluma yii man dama koy def rek ngir jaamu yàlla quoi mais xam nga ne bon man je sors tout le temps je suis dans les avions bon même bu ma ñibbisee bon ñu mën a nekk ah ndax bu ma ñëwee dama soxla sama bopp façon waxi caaxaan yooyu yow boo yëgee ne ñëw naa rek biisuma fii après nga dem tëddi sa lal man ma tëddi fële non kooku dañ naan ko yow sa charte bopp jële ko fële voilà léegi nag euh, mu des dernière muy bi nga xamante ne nii façon charte bi nga xamante boobu nag dañ cee wute moom la imaam al-Xattaabi rahmatullah alayhi ne wa minha maxtulifa fii am na nag façon charte yi ginnaaw bi ñu gisee deux yu njëkk yi yenn yi di dëppook li sharia digle yeneen yi di contradictoire moom mu des yoo xam ne nag boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi dañ ci wuute comme lan mooy charte boo xam ne condition boo xam ne sharia diglewu ko waaye it gisuñu fu mu ko teree le fait nag kenn ci ñaari futur époux yi di ko di ko di ko di ko di ko condi di ko teg comme condition mooy moom pour ay intérêt boppam a tax mu daal di koy en tout cas daal pour intérêt personnel am moo tax mu teg condition boobu par exemple ndaw si ne waa ji euh, man nag boo ma takkee doo ma génne dëkk bii ñu nekk comme ñoom ñëpp ñu dëkk Kaolack ndaw si na ko nag man nag boo ma takkee doo ma génne Kaolack waaw wala mu ne ñu nekk Tamba mu ne man nag boo ma takkee senegaal gi man nañ fay ànd waaye da génn réew mi moom réew mi Sénégal bi dem beneen dëkk man loolu duma ko ànd duma ci ànd il faut nga d'accord ci loolu wala mu ne man nag sama village bii fi laa xam voilà sama sama village bii sama toolu dugub yii ak gerte yii ak yii sama bëy yeeg sama sama xar yii ak sama fas yeeg sama mbaam yii man yii laa xam man nag boo ma takkee doo ma fi génne di ma yóbbu réewum taax ndakaaru yooyu waa ji xam nga lii xam nga bokkul ak ñaari façon yiñ gis du loo xam ne naan noo loolu l'islam da koo tere wala lii da koo digle mooy ne intérêt la moom moo gis ne ndaw si moo gis ne moom viwu ci village bi foofu la mën a dunde te foofu la mën a épanouir que di ci ville bi nekk Tamba gii man moo ma gënal di dem ay ay Ndakaaroo ki dem ay Paris ki ay Los Angeles ak Las Palmas loolu xam nga loolu moom ci moom la dépendre léegi nag mu def lu mel noonu comme loolu condition ah mooy doo ma génn te duñ tukki di ànd ak yooyu walla mu ne ko boo ma takkee nag man gis nga. yow amagoo soxna yaa ngi ñëw nii di ma di ma labat si condition man lenn laay nangoowi mariage bi am mooy bés boo ma takkee ñaareel moom na la leer ne maay nekk sa benn sa ñaar sa ñett sa ñeent man kenn du ma du du ma fekk <laughs> aw buuru këram laay doon maay aaw maay ñaareel maay ñetteel maay ñeent loolu laa conditionné boo d'accordee eh? ma waxtaan ak samay waaju ñu d'accord ci mbir yu ñu dem ñu maye bu dee d'accordul nag wasalaam ñu ñaanalante jàmm ak jàmm ku nekk daal di dem ak mbaggam lu mu xam jël ah waa ji d'accord loolu ay façon charte walla wala mu ne ko man nag gis naa ne danga am ay jaam jigéen mais bés boo ma takkee kenn ci ñoom doo doo doo doo doo doo séq ak ñoom dara comme ni ngay séq ak ma voilà <laughs> léegi wala mu ne ko surtout suñu jamono yi man nag tu sais xam nga gars yi ñoom bala ñoo mën a làkk français rek wolof yi ñu nekk ci jamono yooyu nag di di di di jaay déggu tubaab di ndax foofu moom dafa nekk jamonoy doose wanteeg jaay loo xamante ne nii li oustaz di wax oustaz Sall <laughs> mu ne bu ñuy door euh, oustaz Alioune Sall hafizahullah boobu mariage yi door a am premier jour céet yi moom fa góor ñee diggee luñ dul man <laughs> tabarkal <laughs> loolu mooy rawatina nag avant mooy waaye dara mu ne ko nag gis nga man je suis à la fac wala je suis en je prépare mon bac sama bac bi ma war a roote ngir dugg biir université bu ma demee université man fay root ci façon xam-xam yañ fay jàngal moo xam sciences humaines wala sciences économiques yi wala bon wala la ca la ca des ay scientifique yeeg ñoom chimique ak physique voilà ñoom numérique yeeg yu fe yu yu bees yooyu informatique yooyu sama baat bi ma war a mën a roote yenn ci yooyu moom laay waajal dama nekk terminal léegi nag man bañu ma nga takk ma waaye boo ma takkee nag sama cursus parce que je veux devenir ingénieur voilà ingénieur hydraulique ingénieur en agronomie année bii boo ko ci boolee bu ma amee bac insha allah ça prend cinq ans léegi nag man nga maa nangu naa nga takk ma waaye ci kaw di ma bàyyi bu ma terminer sama cursus sama sama ba yor sama diplôme bu dugal ko sama poche loolu daal laa la conditionné wala mu ne ko kooku mooy kiy jàng mu ne ko man nag danga ñëw di ma labat xam nga ma je travaille dans une grande boîte wala damay liggéey bañuma nga takk ma waaye à condition boo ma takkee man damay continuer tamit di liggéey mooy yooyu nag mooy kii yi loolu mooy condition yooyu léegi foog naa exemple yi leer na di doy na dangay gis ne yépp ci maslaxaay ndaw si la mooy ay intérêt la léegi xam nga charte yi du yàlla digle du yoo xam ne da koo tere lii nag lan mooy àtteeb ndax dañoo mel ni ñu waxoon sànq dañ koy appliquer waaw wala dañ koy rejeter ñu ne la nag foofu nag la boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim daal di wuute est yu mel nii charte yu mel nii baax na wala baaxul euh, loolu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim daal di ciy wuute wax bu njëkk bi wax bu njëkk bi dañu ne euh, gis nga charte yii nii daganul kenn di ko def te tamit c'est nul et non avenu takk gi takk gi moom am na ba pare bu ñu xasee takk takk gi moom c'est pas c'est pas annulé annulé ko takk gi bu mooy bu bu waa ji d'accord bañ maye leen ci loolu mooy ne euh, maye gi bon baax na lii baax na waaye condition yii mu teg ay damay continuer sama njàng mooy waa ji bu ko neex mu ne ko non non non non il n'en est pas question loolu mooy wax bu njëkk bi. loolu moom la waa jumhur wax loolu jële nañ ko ci imaam Abu Hanifa imaam Malik waaye da koo conditionné ak imaam Ash-Shafi'i rahmatullah ala al-jami' ah tamit lu mel nii wax ju mel nii ci Seydina Umar ibn al waaye moom beneen avis bi moo gën a dëgër que ne loolu la wax moom Seydina Omar ndax mbir yi dañoo wuute mooy ne yiñ jële ci moom dafa wuute jële nañ wax bii ci moom waaye li gën a siiw mooy beneen bi voilà te tamit wax jii nii wax jii nii moom la Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu daal di wax moom la imaam at ne mu ne wa qaala aliyun sabaqa chartullaahi chartaha lan moo tax charte yooyu sëy bi wér na mais charte yooyu dañ koy annulé mu ne la charte bi yàlla moo jiitu charte yi yépp voilà kon nag euh, yooyu kenn du ko appliquer Seydina Omar moom wax naa leen dañu wute am na ñu ne yenn riwaay yu ñëw ne yoo xam ne dafa ñëw ne wax jii la wax yu ay riwaay la yu jële ci moom mais yi gën a siiw mooy ne contraire lii la wax léegi euh, lan mooy seen dalil lan mooy ñu ne mooy waxu yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi ñu wax sànk maa baalu rijaalin yashtarituuna shuruutan laysat fi kitaabillah ñu ne lan moo tax bu yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax sànk rek lan moo tax ay nit di daal di chartal ci charte yoo xam newul ci téereb yàlla bi bépp charte boo xam ne newul ci téereb yàlla bi fa huwa baatilun moom dafa neen même bu dee mat na euh, miata charte mooy dafa mat sans condition baax ndax chartullahi ahaq wa qadaa'uhu awthaq léegi euh, ñoom loolu lañu wax ñu ne leen mais lan dal lan ngeen tegtale fii ñu ne déggumeen yonente bi alei satu salam dane la kullu shartin laysa fi kitaabillah bépp shart boo xam ne nekkul ci téere yàlla bi mooy àtteeb yàlla ak yonentam sallallahu alayhi wa sallam bépp charte boo xam ne nawul ci yooyu du alxuraan moo ko tegtale wane ko wala sunnaa yonentam alayhi salaam tegtale ko wane ko charte yooyu du baax bépp charte daal ñu fee teg charte lu dul loo xam ne charte la bu ñuy jële ci alxuraan wala bu ñuy jële ci sunna waaw su waa alxuraan ne loolu dagan na wala sunna ne loolu dagan na ñu ne am nañ beneen dalil yonent bi alayhi salaatu wasalaam dane almuslimuuna ala shurutihim illa shartan axalla xaraman aw xarama xalaala ñu ne ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam dane almuslimuuna ala shurutihim jullit ñi ñoom ñépp ñoom ci seeni charte ñu ngi ci seeni kaw charte ba mu des charte boo xam ne day xaraamal day daganal lu xaraam walla muy xaraamal lu dagan ñu ne charte yi yu mel nii ay après moo man doo ma doo doo doo ma génne du ma am doo ma génne ci dëkk bi ay boo ma takkee damay damay continuer di liggéey damay continuer di jànge façon wax yooyu noonu ay doo doo doo sa sa sa jaam yi nga yor doo fi takkaat keneen doo wala sa jaam yi nga yor Euh, doo fii lu tudd doo sëy kenn ci ñoom jaam jigéen yi te tamit boo ma takkee doo am ñaareel ñu ne waaye xoolal charte yooyu rek charte la yoo xam ne dafa wuteeg li takku sëy gi sëy gi ndax euh, sëy bi moom ni li ci am loolu charia moo ko définir ba pare léegi axal la xaraaman bii walla xarama xalaal mooy nag yàlla daganal ndaw waa ji ku nekk fankihu ma taaba lakum min an-nisaa masna wa sulaasa wa rubaa takk leen leen neex ci jigéen ñi li teey ci yéen ci jigéen ñi tam dagan ci yéen ñaar wala ñett wala ñeent bu ngeen ragalee maandu seen diggante ngeen takk benn naka la kenn benn jigéen bi jóge nee naan waa ji yow moom amoo droit euh, dama lay conditionné doo ma takk doo doo am ñaareel sama kaw doo takk ñaareel waaye ñu ne yooyu yëpp ba pare ak tamit doo génne doo du génn ak moom mooy du du amul droit jële ko ci dëkk bi yóbbu ko feneen mais bu situation am changé nag waaye yow léegi nag yooyu yëpp mooy ñu affecté ko feneen par exemple te waa moom mooy dafa soxla il faut mu am soxla gu muy àndal ñu jële ko tàmbaa gi noonu doo fi génne yóbbu ko Ndar pour pour deux ans wala pour six mois te waa ji mënula muñ loo ngeen ne waa comme que ndaw si waxoon na kon na fa set keneen non non non non oh, yii nii yépp te yooyu lu dagan la yu yàlla daganal ci waa ji léegi nag charte bu fi ñëw naan da koy ci yooyu noonu kon charte yooyu baaxul waaw loolu ci gàttal mooy tegtalu ñoonu ah, <coughs> léegi beneen wax bi ñu ne ne charte yooyu wér na ne charte yooyu wér na mooy ne bu ko ndaw si charte la charte yooyu mooy day waa da koy incombe mooy ne da koy lié par force point gis nga pieds et poings liés waaye par force mu mu mu mu loolu ndaw si waxoon na doo ko génne dëkk bi di ko yóbbu beneen dëkk danga koy loolu par boo fi naree buñ la euh, euh, affecté feneen deux ans boobu ndaw si mooy xool mooy yow par danga koy mënoo ko forcer waaw léegi nag bés boo nee da dem moom am na droit xool am na droit daal di tànn moom ndaw si ne man boo demee ah man daal waxoon naa mu génn dëkk bi léegi bu dee lool la man damay kon sëy bi fii lay yem ñu ne am na ci droit waaw charte yi wér na waaye nag bu ñëwee ba appliqué wu ndaw si day am droit ne kon man nag comme que looloo doon condition yi kon sëy bi tas ah lii nii jëli ko ci Seydina Umar ibn al te mooy li nga xamante ne nii moo moo moo gën a siiw li ñu jële ci moom Seydina Umar ibn al ah dañoo soloo jële ci moom ah Sa'id ibn Mansuur rahmatullah alayhi moo ko solo mu jaar ci yoonu Ismaa'il ibn Ubaydillah kooku imaam al-Haafiz ibn Hajar bi muy indi wax ji mu ne wa huwa ibn Abil Muhaajir an Abdurrahmaan ibn Ghanm mu jële ci Seydina Abdurrahmaan ibn Ghanm rahmatullah ala al-jamii' mu ne qaala mu ne kuntu ma'a Umar rahmatu radiyallahu anhu xaytu tamassu rukbati rukbata moo Abdurrahman ibn Ghanm mu ne dama mas nekk ci Seydina Omar nekk ak Omar ibn al ni ñu tooge woon dañu toogoon sësu mooy dañu seet ba nee na suñu ñaari genoux yi di laalante mooy seen ñaari genoux yi moom ak Seydina Omar ku ci nekk jeunom di laal jeune ci des pour ni mu jege woon ak moom ni mu tooge woon ak moom nee na fa jaahu rajulun fa qaal benn daal di koy dikkal ne yaa amiral mu'minin tazawwajtu haadihi wa sharattu laha daaraha wa inni ajma'u li amri aw li sha'ni an antaqi an an antaqila ila ardi kaza wa kaza fa qaala laha shartuha fa qaala ar-rajul halaka ar-rijaalu iz laa tashaa'u imra'a an tatliqa zawjaha illa tallaqat ah fa qaala Umar al-mu'minuuna ala shuruutihim Seydina Umar ibn al nee na moom Abdurrahman ibn Ghanmin radiyallahu anhuma mu ne bi ma nekk Seydina Umar noonu jeuneum di sama jeune ñu toog nee na benn waay ñëw ne ko yaa amiral mu'minin yow njiitu jullit ñi mooy jamonoy xilaafa mu ne ko tazawwajtu haadihi ne ko man de damaa takk ndaw sii ngay gis man dama ko denc comme soxna wa sharabtu laha waaye bi ma koy takk dama ko nanguloon condition que duma ko génne këram mooy kër gi mu nekk man duma ko fa génne mukk di ko yóbbu feneen ah xam nga loolu bokk na ci condition yi mooy mënuñu lim yëpp mu ngi mel ni ndaw si nga koy takk mu ne man sama kër bàyyi nag duma fi jóge ndax moom ah, waa ñëw mën a ko waaye man nag à condition du ma sëyi nag voilà léegi euh, nee na waa ji waa ji ne man de damaa takk euh, ndaw sii ngay gis ma àndal mooy dama ànd ak moom ñu ñëw ci Seydina Omar moom mooy xalifa bi ngir mu àcce leen mu ne ko man de damaa takk kii wa sharatu laha daaraha ma daal di koy sartal nangul ko que ne du ma ko génn kër mu ne wa inni ajma'u li amri te man nag jël naa décision que ni damay dem antaqilu ila ardi kaza wa kaza damay toxu damay dem beneen suuf damay dem beneen lieu beneen dëkk laa jëm daal mooy li nga xamante ne moo ñu jotale euh, fa qaala seydna omar radiyallahu anhu ne ko lahaa shartuha ne ko ndaw si lam shartaloon fii mu ne yow moom bu la neexee mooy ne waa ji bu ko neexee nga bañ moom mbir mi nekkul ci yow ndaw si mooy xool léegi mooy bu ko neexee mu daldi moo xoolaat ne naa ànd moom walla mu ne bu ko neexee mu am droit man du kon sëy bi fi lay yem Seydina Omar ne ndaw si am na li nga xamante ne moo moom chartam léegi fa qaala rajul waa ji ne kon de halaka rijal am na ci beneen riwaaye bu ma gis dane fa qaala rajulun benn waay bu newoon ci aso ci biir assemblée bi bu too nekkoon foofu euh, waaye riwaaye bii dane waa ji la ar rajul ndax dafa def euh, alif ak muy al ahd muy article défini lii wane comme que waa ji tudd bu ne ar rajul mooy kooku la mu nekkoon kon halaka rijalu illa tasha umraa an tatliqa zawjaha illa talaqa talaqa mu ne kon de bi mu waxee lool ne ndaw si moom moom ay sartam yi mu tegoon moom daal mooy xool <laughs> léegi mu ne mu ne waa ji ne kon de góor ñi alku nañu laa ilaha illa allah bu mag bi jox nga ko jigéen ñi ba seen charte yi daal ñoom par force façon charte yi bon bokkul ak yi ñu waxoon fële de yu bay daal ñoom léegi daal seen charte bu ñëwee daal ba ne ñoom ñoo moom seen charte daal ñoo ciy xool lu leen neex bu leen neexee tas sëy bi ah kon de kon de nit ñi sëy bi kon de góor ñi daal dinañuy alku ndax jigéen amul benn mu soog ko rek mu bëgg a fase tas sëyam mook jëkkëram ko def Seydina ne ko al jullit ñi julli ñi ñoom ñu ngi ci seeni kaw charte lu dul charte boo xam ne day daganal lu xaraam wala muy xaraamal lu dagan te lii nag comme que moo ko defoon kon nag lool la loolu mooy jële nañ ko ci Seydina Omar ibn al-Khattab que bi day wëy ku fi chartal sa soxna yooyu loolu te loolu mooy mazhabu imaamu Ahmad ibn Hanbal naka noonu imaam al-Awzaa'i it loolu la wax na ko noon imaam Isxaaq ibn Rahawayh rahmatullah moom la wax Seydina Omar nag dañu jële ci moom ñaari kii comme ni ma la ko waxe ndax am na beneen xadis boo xam ne moom dafa dafa àtte lu wuteeg lii dafa àtte loo xam ne dafa wute ak li mu àtte nii euh, lool moo tax moom mbir yi dafa wute ci moom ndax beneen bi la ne benn euh, imaam Ibn Wahb moo ko solo ci sanad boo xam ne imaam alxaafid ibn xajar nee na ci alfath bi isnaadin jayyid an ubayd ibn sabbaaq mu jële ko ci ubayd ibn sabbaaq rahmatullah ala aljamii mu ne dafa am benn waay dafa takk benn jigéen daal di koy chartal ne ko du ko génne këram léegi fartafa'u ila umar fa wada'a shart wa qaala almar'a ma'a zawjiha léegi mu ne se biñ ñëwee nag di ko ngir mu àtte leen Seydina Omar ne euh, mu daldi jël charte bi ne annulé ko ne non non annulé bi nga xam ne mooy ne ndaw si comme que ne ne woon waa ji ko génne te waa pare léegi nag pour génne ko la daa pare ngir génne ko looloo tax ñu ñëw Seydina Omar ne non non boobu kenn du ko doxal. almar'atu ma'a zawjiha femme bi day ànd ak boroom këram voilà. bu koy fa mu koy yóbbu yi day ànd ak moom kon loolu euh, mooy deuxième wax bi léegi ñu ne leen waa yéen léegi ñun ñu njëkkoon a wax gisoon nañ waa jumhur gisoon nañ seen dalil la yéen nag moom <coughs> ana mooy du Seydina Omar nag dañ leen ko jële jële nañ ko ci yeneen ay saxaaba yu bari kon ñoom Seydina Sa'id Sa'd ibn Abi Waqqas imaam al-Hafiz nee na na ko noonu Amr ibn al-As ñoom ñépp daal dinañ koy jële ci ñoom radiyallahu ta'ala an sahabati rasulillah sallallahu alayhi wa wa radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum léegi nag ñu ne leen waa dalil yi ñun de bu ngeen ñu mënoon a baax ci dalil ndax waa jumhuur de joxoon nañu seeni dalil de ñu ne euh, ñun suñu charte bu njëkk suñu euh, euh, tegtal bu njëkk mooy li nga xam ne moom la alquran wax ci suuratul maa'ida yaa ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud e yéen ñi nga xam ne yéen a yàlla awfu bil uqud na ngeen daldi matal li nga xamante ne nii mooy charte yi nga xam ne moom ngeen tegal tegal ñeen ñi daal ko ci tegal ñeneen ñi voilà mooy ne seen pacte yi ngeen jël seen diggante ma nee leen matal bu ngeen jëlatee pacte joxe seen parole na ngeen ko matal ñu ne leen lool rek ngeen am ñu ne ba léegi suñu boroom wax ci suuratul Isra subhaanahu wa taala wa awfu bil ahdi innal ahda kaana mas'uula matal leen li nga xam ne mooy pacte yi ngeen jël seen diggante ndax kat gis nga yooyu noonu pacte yooyu dinañ leen ko laaj ëllëg de ku fi jël pacte te respecté woo ko wax fi say wax ne ma engage je m'engage à faire ceci j'atteste sur l'honneur wax yooyu ne lii laay def bu lii xewee loolu xew defoo ko suñu boroom nee na yooyu yëpp dinaa leen ko laaj mu ne ba léegi ñu ne ana lool leneen dalil ñu ne moo ne walladina hum li amaanaatihim wa ahdim keroog bi nga xam ne si la suñu boroom di tagg ci suuratul mu'minuun naka noonu mu ngi ci yeneen suu saar eh, mu ngi ci eh, saala saa yi ak mu ngi foofu tamit eh, suñu boroom ne walladina hum li amaanaatihim wa ahdihim raa'un bi muy tudd ñu baax ñi ñooy ñi nga xamante ne ni li amaanaatihim bu ñu joxee seen kóllëre yi dañ koy matal wa ahdihim ak seen pacte yi raa'un dañuy sàmmonteeg seen kóllëre yi ñu jox nit ñi ak yi nga xam ni seen engagement yi yooyu dañ koy sàmmonteel di ko matal ñu ne leen léegi amaan ngeen leneen ñu ne waaw euh, ñu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax di bañ matal sa charte yi nga jël loolu dafa bokk ci jikkoy naafiq comme nit ñëwee ci saxiixayni ci aayatul munaafiq yooyu muy màndargay naafiq suñu boroom yonent bi alayhi salaatu wasalaam dane wa idaa axlaf naafiq foo ko fekk gis nga lu mu diggéene lii lay def foo jaar dina ko dina ko trahir léegi boo nee femme bi yow yaa ko d'accordal li nga xam ne bu lu yàlla tere bu doon yàlla tere lool ñun ñépp d'accord nañ ci kenn du ko faale mais lii yàlla terewu ko te diglewu ko mooy dafa dagan ndax al aslu fil ashyaa'i al ibaaha mooy cosaan ci mbir yi mooy dafa dagan ba mu des nag suñu bunt bi suñu buntu mariage bi mooy exception al ashyu al aslu règle bo fil ashyaa'i al al ibaaha bu dee ci suñu kiiwu mariage bi al aslu fil abu al bu al mooy pëy yi loolu nag mooy alxaram dafa xaram mooy ne bu amee sikki sàkk kii ñu naan kii moo ko takk waa ji moo am kii moo takk femme bi wala kii takkul femme bi bu boobaa kooku duñu séq dara takku wala moom ñu may ko koo xam ne xamu ko mu nekk Europe ñu may ko benn femme kër gu bari jigéen benn nijaayam boo xam ne aka bari ay ay ay doom yu jigéen mu may ko ci kenn waa ji débarqué une nuit ñëw jógee Italie wala Espagne wala Ukraine wala France wala États-Unis walla South Africa wala fële nu mu beneen dëkk ba Éthiopie en daal jóge fu mu jóge wala jóge Jidda daal di wàcc aéroport euh, dugg ci kër gi Euh, ñëw fekk ay ay ay femmes yoo xam ne dañuy nelaw kooku manu fee sëy kenn ci ñoom ndax xamul kan la mooy xamul kan la ndax lan moom même bu dee may nañ ko may bu siiw bu ñu ñépp xam bu jaar yoon mais nag comme ko xamuñ kan la mooy du taxu ne naan way naa waaye kee la war a doon de xaaral rek ma ma yee ko ne ko man man agsi naa rek non déedéet wax ko mën na nekk day gént man nga ko yee mu nekk ci nelaw mooy ne loolu day xaraam ndax mooy sikki sàkka bu ci amee dañuy te amul loo xam ne day ñëw di leeral ne lii lii la bu boobaa mooy al aslu liy cosaan mooy dafa xaraamante ndax bu dul woon loolu bu doon al aslu fil fil abdaay al al kon de bu <laughs> cosaan ci pëy yi mooy dafa dagal kon jaaloo du am bi ku génn rek femme bu la neex rek nga ne ah. ci cosaan règle bi nee na ci cosaan de moom dafa dagan kon nag mën nañ ko cee nekkal déedéet ah non boobu moom al ashu fil abdan al haram alors que bu dee yeneen yépp nag mooy dagan na képp nag ku fi ñëw ne daganul moom moo war a indi li nga xam ne mooy preuve léegi nag bu dee ci côté femme yi képp ku ñëw ne kii mooy sama sama soxna la femme bi ne déedéet yow yaay indi preuve buy wane ne yow sox yow yow kii sa soxna la duñ ñëw rek naan non cosaan bi mooy kon nag mbir yu dagan la non kon ñoom ñu ne kon naafiq yeneen ci ma lay saa dane euh, bokk na ci ay dikkoom ila waada buy joxe. bu joxee parole am bu la diggee dara ak la fa doy wuuteeg moom léegi nan ngay digge bi yooyu yëpp d'accordal ko ba pare nga dem daal di koy daal di koy trahir nangu woo koo doxal loolu kay day ne yow yow dese ngaa dese ngaa jub mooy ne jikkoy naafiq boo mooy wóolu mu ngi ci yow léegi euh, ñu ne loolu rek ngeen am ci dalil ñu ne am nañ beneen ñu ne gis nga xadis bi ñu fi wax sànq kullu shartin laysa fi kitaabillah fa huwa baatil waa jumhur ñoom nee nañu yii nii shart yii nii bokk nekkul ci téereb yàlla bi kon nag fa huwa baatil dafa neen même bu dee sans la ñoom ñu ne non loolu li muy tekki nekkul nekk il faut condition bi nekk ñu jële ko ci téere yàlla walla yu yonent bi alayhi salaatu salaam jàngale loolu li euh, boo xam ne téere bi yàlla bi jàngale yonent sunnaam dafa ñëw di ko tere loolu moom moom moom neen la waaye bu dee trouvé wuñu charte boobu ci téere bi yàlla bi mu koy tere ak hadith sunna yonent bi alayhi salaatu salaam te amuñu loo xam ne day tegtale dafa xaraam loolu charte boobu day wér te nag charte yii nii gisu wan ngeen yéen waa jumhur charte yi euh, ay la wéwén wan leen luy wane ne dafa xaraam nag ci téeréb yàlla béeg yooyu nag ah am ngeen ay xadiis yuy wane ne loolu dafa xaraam ah. loolu daal li muy tekki mooy lu yàlla daganal rek voilà fii kitaabillahi mooy lu yàlla daganal léegi euh, ñu ne leen loolu ngeen am ñu ne xadiisu sayyidina Uqbat ibn Amir radiyallahu ta'ala anhu wa arda mu ngi ci saxiixayni imaamul Buxaari ak imaam Muslim ibn al-Hajjaaj ñoo ko solo yonent mi alayhi salaatu wa salaam ne ahaqqu shuruuti an tuwaffu biha mastahlaltum bihi al-furuuj mu ne li gina euh, li gina yeey ci ngeen matal ko ci ay charte mooy charte yi nga xam ne ci la leen ci ngeen la leen puyu soxna yi dagane mooy par par charte euh, yi nga xam ne danga koo teg bi ngeen di bi ngay takk ndaw si te yonent bi alayhi salaatu wa salaam tey wax dafa leen axaqu shurut li gën a yeey ci charte yi an tuwafu biha ngeen matal ko mastaxlaltum bihil furuj mooy li nga xam ne moom ngeen daganale ute dagan pëyu ndaw si ba nga xam ne nga mën a sëy moom sans problème muy mariage lu ñu ne leen waa léegi fii lan ngeen fi tegtaloo ñu ne lii day wane ne kon mooy dafa leer que ne kon lii day wane ne charte yooyu noonu nga xam ne moom lañ teg ngir ndaw si dagan ñu te du yu yàlla tere charte yooyu noonu dafa war ñu daal di koy respecté te moo gën a yeey fopp mu non seulement ñu def moo gën a yeey ci beneen charte boo xam ne moom lañ am ko charte njaay charte leneen feneen charte bii ñu daal di koy respecté moo gën a moo ëpp doole yeneen yi ndax lan axaqu la yonent mi alayhi salaatu salaam axaqu shuruuti superlatif li gine yeey ci charte yi nga xam ne moom ngeen war a matal mooy charte yépp ngay matal à fortiori nag à fortiori nag yi nga xam ne moo jëm ci wàllu mariage yi waaw am na yeneen yoo xam ne imaam al-Hafiz ci al-Fath euh, dina fay bon développer yooyu léegi euh, Euh, daal dinay bon foog naa mën nañ ci yem noonu te tamit waxoon naa la foog naa waxoon naa la ci seen dalil al muslimuna ala shurutihim illa shartan xarama xalaalan aw axalla xaraama euh, léegi euh, bu ñu gisee lii léegi nga ne waa léegi lan moo gën dëgër ci wax yi ñu ne insha allahu taala li gën dëgër mooy deuxième mooy wax bi nga xam ne jëli nañ ko ci Seydina Umar gis nañ riwaayam moom mooy mazhabu imaamu Ahmad ibn Hanbal naka noonu imaam al-Awzaa'i ñoom imaam Isxaaq ak ñoom imaam Abu Thawr te am na ñeneen ci saxaaba yi wax ko loolu mooy liggéey la mooy ne façon charte yi ku ko def da nga koy respecté da koy respecté ndax lan charte yi yàlla tere te nag al muslimuuna ala ñu ngi ci seen charte illa shartan loolu mooy loolu mooy mooy balance yow charte bi dañuy xool ndax yonent bi alayhi salaatu salaam dane ñu ngi ci seeni kaw charte mooy dañu koy appliquer di ko honorer di ko di ko respecter ba mu def charte boo xam ne dafa xaraamal loo xam ne yàllaa ko daganal wala mu daganal lu yàlla xaramal léegi nag règle bi lenn la mooy dañuy xool yii ñu wax est yow nga génne ndaw si yóbbu ko feneen euh, est-ce que loolu euh, yàlla da koo xaraamal dañ naa la déedéet xaraamalu comme que nag yooyu du loo xam ne yàlla euh, xaraamalu ko bon loolu mënuñ ne affaire bi kon dafa xaraam voilà léegi nga ne ma ngay taxawal taxawal yow parce que loolu génn bi nga wax euh, yow mais ki nga xam ne ndaw si nga xam ne daneen dafa dafa dafa dafa conditionné euh, ki koy takk ne ko boo takk deuxième mais yow loolu noonu loolu loolu te yow yaa fi yow léegi ci waa waa jumuur bi nga seet dalil suñu borom fankihu ma taaba lakum na minan nisaa'i mathna wa thulatha wa ruba wa in khiftum alla ta'dilu fa wahid yow loolu suñu borom moo ne takk leen li leen li li leen dagaan ci jigéen ñaar wala ñett wala ñeent bu ngeen ragalee bu ngeen ragalee équitable entre moom nga daal bi ngeen daal bi yem ci benn léegi yow loolu yàlla daganaa ko ndaw si ñëw ne waa du du du deux heures nga ne yow euh, euh, euh, loolu da koo lu yàlla daganaa dañ naa la dee xaraamalu ko est-ce que femme bi dane la moom gëmul loolu waxu la lool ndax bu newoon loolu dafa xaraam moom day nekk yéeféer mais waxul lool moom dafa gis ne man en tout cas te comme que moom laa ko moom laay def condition ku bëgg jël ku bëggul ba ma léegi nag waa ji d'accord na mooy ne femme bi daga xaraamalu ko te tamit nga ne ma mais ndax eh, cowaay wala bàyyil di di tourner autour du pot xam nga ne mbir yi leer na ma ne la leerul dafa leer wala naa wax dafa leer léegi yow boo ma nee euh, euh, euh, femme bi da koo xaraamal premièrement dama naan la xaraamal ndax déggoo fenn fu mu ne man dama koo xaraamal dane rek man lii laa teg condition léegi nag waa ji moom am na choix moom mooy xool bu demee ba bëgg takk keneen mais mu bàyyi ko mu jeex après bu takkee kooku utal di ay di leneen ak leneen mu jeex loolu rek la loolu ndax lii mooy sartal loolu yàlla daal di daganal rek la ya comme que terewu ko nag kon nag yooyu daldi wuñ koy li gën dëgër mooy waxu deuxième bi que ne charte yooyu noonu nag mooy ne euh, nit ki il est obligé mu daldi koy doxal léegi mooy bu dee ne da koo da koo teggi femme bi mooy am droit bu ko neexee ne man yaa ma ne woon sama cursus bi sama jàng mi terminal nga ma takke waxoon naa la cinq ans de kii léegi nag. nee nga la dootuma jàngi man comme que moo condition moom day am droit te bu le juge loolu day valide juge bi day mën a tas sëy boobu ci li nga xamante ne mooy charte boobu ndaw si day am droit wu euh, génn ci sëy boobu wallahu taala alam xam naa nag tey kon boo dañuy yem foofu ci jotaay bii di ñëw léegi comme que nag léegi mooy def nañ le tour gis nañ léegi kon maye nan lay demee arkaani ponk yi gis nañ condition yi euh, après euh, gis nañ façon condition yi ñu gis ngeen ndax yoo xam ne bokk ak yi nga xam ne ci lay condition yi tax mu wér mais condition loo xam ne kenn ci ñaar ñi sëy ñoo ko tegal seen bopp léegi nag ci jotaay bii di ñëw insha allah ñu daal di gis nag ginnaaw bi gisee lii mooy mariage ci l'islam ci jotaay bii di ñëw nag ñu gis façon mariage yoo xam ne dañoo xaraam nag ba nit ñi xam ne comme que buñ xam nga yooyu sax buñ waxee yii rek waroon nañu xam mais nag dafa am yoo xam ne dafa xaw a niroog yii nit mën na faa jaare yooyu nag la ñuy gis mariage yi nga xam ne dañoo xaraam euh, ba pare buñ paree allah dinañu wax tamit yenn yi nga xam ne buñ leen xasee maye bañ xam yooyu ba xam ne yii ñoo baax lii mooy mariage bu baax bi yii nii baaxul léegi bu ñu mayee ndaw si yi nga xam ne sopp nañ ko ñi nga xam ne ñooy ay waajuram daal di koy wax daal di koy dénk bu ñu paree nag ci loolu ñu daal di dugg nag ci li nga xam ne mooy àqu ñaari ñii sëy amaana nag bu ñu paree ci yooyu euh, bon affaire nu mu tudd walima incha allah dinañ ci wax tuuti muy affaire cérémonie mariage bi jote ci yooyu noonu bu voilà léegi loolu moom dinañ ci wax tuuti insha allah après bu ko defee bu ñu defee yooyu yëpp nag ñu daal di tëj nag daal di dellu nag ci fi nga xam ne fa lañ newoon ci siira bi ndax bul fàtte ne ñu ngi ci mariage bi Ali radiyallahu anhu fi ñu koy may Sayyidatu Fatima afdalu nisaa'il alamin radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha